بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw tey ci suñu fanweereelu bind ci firib téere Laxdari ñu tàmbalee fi fi borom téere bi di waxee ni wa nawaaqiduhu kal wudu'i wala tusalla faridataani bi tayammumin waaxidin ونواقده كالوضوء ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد ñu ngi toll tey fi borom téere bi di waxee ni wa nawaaqiduhu ñuy firi tiim kal wudu comme jàpp ginnaaw mu la waxee farata yi wax la sunna yeeg ngeneen yi day ñëw ci ñi nga xamante ñoom ñooy yàq tiim yooyu kat comme yi yàq njàpp rek ñi yàq njàpp mën nga ni ñoom ñooy yàq tiim yàq njàpp jonga nañ ni ay sabab la ak ay toj la ak ay sababi toj yooyu noonu ñu jàngoon ci njàpp yooyu mooy yi yàq tiim xanaa kay dañ ci yokk daan ñu la kat ah la kat su fekkee dangay tiim bu tiim bi waxoon nañ leen dafa war a gaaw dafa war a toftaloo nga nga nga tiim daal tiim sa kanam toog lu yàgg-yàgg doo ko tiim sa sa loxo loolu day yàq tiim beneen bi ñu ci yokkaat moom mooy tamit nga nga tiim ba pare daal di am ndox te fekk julleegoo loolu tamit dafay yàq tiim ba léegi mën nañ cee yokk tamit ba léegi tamit ku euh, ku doon euh, koo xamante ne tey da wër ndox amagoo ko fi nga tiimee bi ndox mi daal di ñëw ba léegi rek loolu tamit day yàq tiim dégg ñu ni moo tax mu ne wana waa xiduwu yi firi tiim kel wudu i comme njàpp walaat solla deful julli faridataani ñaari farata bi tayammumin waaxidin ci benn tiim ñaari farata kenn du ko tiim ci kenn du ko julli ci benn tiim misaal yow dangaa tiimoon pour julli tisbaar soo boo jiit sa pare tiim boobu mënoo see julli tàkkusaan même bu doon sax dangaa jullee tisbaar ba tàkkusaan jot nga bëgg leen julli ñoom ñaar nga tiim pour julli tisbaar ba pare da ngay tiimaat daal julli takusaan waaye benn tiim bi mënoo see julli ñaari julli ñaari julli ñaari julli farata kenn mënu koo julli ci benn tiim boo ko defoon tamit julli bu ñaareel dina leer ni baaxatul boo julloon tiimoon pour julli timis ba pare bu see julli gee boo tiim boobu boo si jullee gee dina leer ni gee bi baaxul dégg kon tiim bu nekk benn farata lañ si mën a lañ si mën a julli moo tax mun walaatu solla deful julli faridataani ñaari farata bi tayammumin waaxidin ci benn tiim waa nawaaqiduhu yi firi tiim kal wudu yi comme njàpp walaatu solla deful julli faridataani ñaari farata bi tayammumin waaxidin ci benn tiim fii mu ngi ñëw ci koo xamante ni dafa tiimaloon pour julli farata su paree dagan na ci moom naafile laal kaamil wër kaaba gi jàng alxuraan loolu yëpp ci kaw sart su fekkee yéene na ko te mu jokkaloo ci julli gi te génn waxtu bi moo tax man waman tayammama ku tiimal li farida ci ñeent farata dangaa tiim pour julli farata comme tisbaar takkusaan timis gee suba dangaa tiim pour julli farata yooyu ba nga tiimee ba julli farata ba pare jaaza dagan na lahu ñeel ko an nawaafil naafile ba'daha ginnaaw ba boo tiimee ba julli tisbaar wala takkusaan wala timis wala soo pare dagan na ginnaaw ba ñaari naafile boo jullee foote yoo pare naafile dagan na masul mushaf laal kaamil dañ la waxoon ni ko amul njàpp du laal kaamil yow boo tiimee pare boo julli faat boo pare mën ngaa laal kaamil wa tawaaf wër kaaba tamit dina dagan wa tilaawat jàng alxuraan tamit dina dagan yii yëpp dinañ dagan ci ko xamante ni dafa tiim pour julli farata su paree dagan na ci moom mu naafile dagan na ci moom mu laal kaamil alxuraan dagan na ci moom mu wër kaaba gi dagan na ci moom tamit mu jàng alxuraan waa ci kaw ñetti chart su fekkee inna waa zalika bu yéenee lool xamante ni moom ba muy tiim pour julli tisbaar wala tax sax wala tiim wala gee yéene ni bu jullee tisbaar bu jullee farata googu ba pare day jàng alxuraan yéene ni su paree day wër kaaba gi yéene ni su day laal kaamil su fekkee yéene woon na ko soo mën na koo def waaye bu ko yéenewul woon nag moom du ci moom ñaareel bi ñaareel sart bi moom mooy wat tasarat bi solaati te fekk tamit euh, naafile bi ngeen naafile wala laal kaam bi wala laal kaamil bi wala wër kaamba gi wala jàng alxuraan bi day fekk loolu jokkaloo na ak julli farata gi xam na nga julli pare rek daa euh, daa di jug daa di def loolu comme boo defee say baax yaag saraal pare wala mu yaxrujul wax dafay day fekk tamit julli farata googu noonu tamit waxtoom génnul waxuñu nag ngay fay benn julli ba pare déedéet day fekk julli googu waxtoom génnul xamante julli gi mu ngi ci mu ngi ci waxtoom dégg kon bu man tayammama ku tiimal li faridati ñeel farata jaasa dagan lahu ñeel ko an nawaafilu naafile baadaha ci ginnaaw ba wa masul mushafi ak laal kaamil alxuraan wa tawaaf ak wër kaaba gi wa tilawat ak jàng alquran inna waa dalika nim yéene na loolu wa tasrat bi salaati tam jokkaloo si julli gi walam yaxrujil waxtu te génn waxtu bi génnul man tayammama ku tiimal di faridati ñeel farat jaaza dagan na lahu ñeel ko an nawaafilu naafile baadaha ci ginnaaw ba wa massul mushaf ak laal kaamil alquran wa tawaaf ak wër kaaba gi wa tilaawat ak jàng alquran inna waa dalika neen yéene na lool wa tasalat te jokkaloona bi solaat ci julli ga walam yaxrujil waxtu te waxtu bi génnul ñu ngi la jadwal bi comme ñu leeral sànq rek dagan na ci ku am ci ku tiimal ku tiim ginnaaw julli farat dagan ci moom ñeenti mbir ñeenti mbir yooyu moom mooy naafile laal kaamil alquran wër kaaba gi ak jàng alxuraan yooyu yëpp mu ngi amee ci kaw ñetti charte ñetti charte yooyu moom mooy mu yéene yéene loolu beneen mooy mu jokkaloo ak julli gi beneen bi stop ñetteel moom mooy ñàkk génn waxtu dafa lay fekk waxtu bi génn borom téere bi nee na wa jaaza bi tayammumin naafilati kullu ma zukira illa alfarida wa man salla alanchaa bi tayammumin qaama lilshafci walwatri bacdaha min gayri taxiirin wa man tayammama min janaabatin fala budda min niyatiha wa jaaza bi tayammumin naafilati kullama zukira kulluma zukira illa alfarida wa man salla al-ishaa bitayammumin qaama lish-shaf'i wal-watri ba'daha min ghayri ta'khirin wa man tayammama min janabatin fala budda min niyatiha nee na wajaada dagan na bi tayammumin naafilati ci tiimal naafila kulluma zukira lépp luñ tuddoon luñ tuddoon noonu luñ la waxoon te muy lal kaamilu alxuraan ak wër kaaba gi ak jàng alxuraan yooyu yëpp dagan na ci ko tiim pour julli naafila koo xamante ne moom dafa ñëw daal di tiim pour julli naafila yooyu yëpp dagan na ci moom mën na koo def dégg nga illal fayda moom des moom des julli farat julli farata kese moom la mënul ci tiimalu naafila wala tawaaf wala wër kaaba gi boo xamante ni euh, farata la su weesoo loolu moom mu ida yëpp mën na koo def mu ni wa man salla ku julli al isha gee bi tayammumin ci tiim qaama taxaw na li shafaa ngir julli shafaa wal watr ak witar baadaha ci ginnaaw julli gee ba min xayri taxiirin ci lu yéexee ci dafa ñëw jaay jaay julli gee ba pare mu julli gee ba pare daanaka daa bëgg a julli shafaa witar su fekk dafa tiimoon ba julli gee ba pare kooku bu julli gee ba pare mën naa jóg daal di julli shafaa witar saa mu saa muy fekk du tiimaat tiimaat min ray waaye ci kaw bañ koo yéexee comme niñ jàlle ci ginnaaw naa bi day jokkaloo ak frate gi day fekk yéexewu ko bien kon koo xamante ni dafa tiim pour julli gee su paree mën naa jul day julli ñun sufa huit heures su fekkee yéexewu ko wamante yem mama ku tiimal min janaaba ci janaba fala budda du mën a ñàkk min niyatiha ci yéene ko kii moom dafa am janaba wala sangoo sangu farata waaye amul ndox bu mu sangoo sangu farata wala mënta laal ndox bi ndax daa feebaroo li mel noonu am na gànt bu ko tee mënta kooku soobaa day buy tiim day day yéene sangu day yéene euh, yëkkati toj bu toj bu mag comme niñ ko waxee woon ci ci ci yéene yi day yéene toj toj yëkkati toj bu mag wala mu yéene tiimal farata ñaay bu mu ci yéene rek ba léegi baax na yéene toj bu mag wala yéene faratay tiim dégg mun wa jaaza dagan na bi tayammu min naafila ci tiimal naafila kullu ma zukira lépp luñ tuddoon illa al farida moom des farata wa man tayammama ku wa man salla ku julli al ishaa gee bi tayammumin ci tiim xaama taxaw na li shafaa ngir julli shafaa wal watri ak witar baadaha ci ginnaaw ba min gayri taaxirin ci dul yéexee wa man tayammama ku tiimal min janaaba ci janaba fala budda du mën a ñàkk min niyatiha ci yéene ko wa jaaza dagan na bi tayammumin naafila ci tiimal naafila kullu ma zukira lépp luñ tuddoon illa al farida am des farat wa man salla ku julli al isha gee bi tayammumin ci tiim qaama taxaw na li shafaa ngir julli shafaa wal watri ak witar baada ci ginnaaw ba min gayri taaxirin tuuti yéexe wa man tayammama ku tiimal min janaabar janaba fala budde du mën a ñàkk min niyatiha ci yéema ko ñu yem foofu ba beneen yoon allah